muy masala xasu shaari bi ak masalatul xitaan xasu shaarib mooy say naanu ndax ñoom moom lañ bàyyi woon mu ne leen ku leen digal yi ñu ne rabbukun rabbuna léegi dañuy jël boobu boobu masala boobu lan mooy al qassu d'abord qassu shaarib qassu shaarib bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, li gën a dëgër dañ ne mooy wàññi wàññi moustache loolu lay tekki pas wat ko du wat ko mais wàññi ko da nga koy wàññi bu dee ci cat yi nga wàññi ko ci kawit nga wàññi ko comme ni seydna abdallah ibn umar ibn al-xattaab doon def comme ni mu nekk ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullahi alayhi xasu shaarib kon mooy wàññi li nga xam ne mooy kii léegi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu wute euh, ci est-ce que ay naanu muy ay moustache dañ koy wat wala dañ koy wàññi ndax ñële moom dañ ko sëqale lool ba yeneen ma lay saa saam xoolu leen ne ku leen digal lii ñu ne ko Kisra suñu suñu boroom moo ñu ko digal boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wute ci est-ce que dañ koy watam diit dañ koy wàññi wax ndax dañ koy wat wala dañ koy wàññi mu am ñu ne euh, dañu koy wat dañu koy wat complètement ndax lan ñu ne ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne ahfu wa anhiku mooy ahfu li kii mooy ahfu boobu mu wax te loolu ñu ne loolu mooy mooy wat te loolu waa ahlul Kuufa ñoo koy wax mooy xanafiya yi dañuy wax lool wax la ci waxu xanafiya yi rahmatullah alayhi waaye mu am ñi ci des ñu ne noonoo kenn du ko wat dañ koy wàññi comme ñoom imaam Maalik ñoom imaam Shaafi'i ak ñooñu rahmatullah alayhi ñu ne dañ koy wàññi ah léegi bi mu demee noonu ana lan moo gën dëgër ana lan moo gën a dëgër ci ñaari wax yooyu ku mel ni par exemple ñoom imaam at-Tahawi moom dafa dëgëral waxu ñi nga xam ne mooy mazhabam di Hanafiya yi nga ne moom loolu mooy li gën dëgër te imaam Abu Hanifa ak taalibe mi dañ doon wax ne wat bi moo gën wàññi bi léegi ku nekk fan nga teg wax ji mooy mbir yi dafa am xadiis yoo xam ne euh, dafa am wax euh, yoo xam ne comme niñ la ko waxe léegi ci lañu sukkandikoo comme xadiisu imaam an-Nasaa'i bi raxmatullah alayhi mu nekk xadiis seydna Abu Hurayra radiyallahu anhu a ah. te imaam Muslim rahmatullah alayhi soloo na ko tamit ci seydna abu hurayra naka noonu imaam abdallah ibn umar it daal dinay soloo xadiis bi yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne jazzu shawaari ci xadiis imaam muslim bi nekk seydna abu seydna abu hurayra bu seydna umar mu ne ahfu shawaari ci beneen expression mu ne anhiku shawaari léegi ñu ne jazzu loolu mooy dagg-dagg bu baax waaw te loolu la wax moom alayhi salaatu salaam deen mu ne ahfu te yooyu yëpp ñu ne day tekki li muy tekki mooy mooy dindi mooy dindi mooy wat léegi ndax même ci li muy tekki noonu am nañu ne non non tekkiwul wat complètement li muy tekki comme ñi ñoom imaam alxataabi wax rahmatullah alayhi ne mooy al mubaalaxa fil izaala mooy dangay jéggi dayo ci ni koy dindee waaye tekkiwul na danga koy wat complètement ñu ne ñun lii mooy wane ne kon xadiis yi day wane ne ah mbir mi wat ko moo gën ku mel ni ñoom imaam Maalik ñoom dañ ne déedéet dañ ne noonoo dañ koy wàññi comme li xadiis yi wax ne xasu shawaarib ak bi muy wax ci fitra ne yi nga xam ne ñooy fitra yi boole na ci xasu shaarib mooy wàññi li nga xam ne mooy naanu yi imaam Maalik moom àndoon na ci demoon na banaan képp koo xam ne dafay dafa dagg kii day naanoon da ko wat complètement kook dañ koo war a dañ koo war a ta'dib mooy dañ koo war a duma yar ko tanzir ko ndax lim ko wat voilà ah moo <laughs> eh, mooy ku ci nekk seen seen kii seen kii yi dafa mu am beneen wax mu am beneen wax naroon naa ko fàtte mooy waxu ku mel ni imaam at-Tabari imaam at-Tabari rahmatullah alayhi dane affaire yi daal lenn la euh, nit ki daal dañ koy tànnloo voilà dafa am ñu ne wat moo gën te loolu mooy waxu Hanafiya yi moom la imaam Abu Hanifa ak taalibe bi doon wax tam imaam at-Tahawi moom la dëgg moom la ne moo gën a dëgër te moom mooy madhab mu ne moom imaam at-Tahawi mooy madhabu imaam Abu Hanifa mooy madhabu imaam Abu Yusuf mooy al-Hasan rahmatullah alayhi ñetteelu wax bi nag mooy waxu imaam at-Tabari moom moo ne affaire bi euh, bon ñii nee nañ wat a gën ñii ne wàññi imaam Maalik àgg na ci ba ne ku wat say naanu kook dañ koo war a duma dañ koo war a yar euh, moom imaam at-Tabari mu ne man li ma gis daal mooy ne euh, comme que xadiis yépp ndax Hanafiya yi fi ñu tegtaloo xadiis yu wér rek gis nañ ko leen te tamit li ñu wax ne day tekki lool bien sûr ci ci langue day tekki lool waaye tamit ñi ne moo al mubalagha la rek mooy mooy mooy day wane jéggi dayo ci ni nga koy ni koy wàññee loolu it yenu na maanaata langue arabe da koy nangu comme que na noonu daal affaire bi mooy nit ki daal dañ koy tànn loo ko wax na xool bu ko ci neex mu daal di def na xool bu ko ci neex mu daldi def euh, léegi pour trop guddal mooy que ne incha allah dañ naan daal euh, amaana amaana li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li li nga xam ne mooy lu diggu dóomu li day nekk waxu imaam at-Tabari bi te ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Fathul Bari moom loolu la loolu la mujj jeng jëm këne waxut eh, eh, kii bi lu dëgër lay doon le fait que imaam tabari ndax ndax affaire yi dafa dafa comme que ku nekk say say say say dalil dëgër na daal léegi daal mooy nit ki dañ koy tàmmaloo léegi moom mooy mooy day xool euh, euh, bu ko ci kii daal mu def amul benn boo xam dañ da koy def ñu ne ko yow léegi lii nga def baaxul waaw wàññi bi am na wat complètement bi xanafiya yi raxmatullah am nañ ci li nga xamante ne mooy seen ay dalil kon daal dañ naan masala mi ci gàttal lool la xanafiya yi raxmatullah alayhim nee nañ mbir mi daal man nga ko danga koy wat moo gën comme l'imam at-Tahawi wax alxalqu afdal te mooy madhabu suñu ñaar ñetti imaam yi ñeneen ñi ne wàññi bi moo gën imaam at-Tabari ne mbir mi daal léegi day nekk loo xam ne nit ki dañ koy tànnloo lu ñu ci tànn rek lu mu ci def rek baax na ah, amaana nag kon mooy li kii wax daal mooy tànnuloo bi incha allah ndax saxuk ñaari wax yépp ñi mu saxe ci xadiis saxe ci sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amaana lool daal mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër wallahu taala alam